a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillah wassalaatu wassalaamu alaa ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin nabiyyinaa muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi ajma'iin ammaa ba'du fayaquulu al-imaamul hujja abu zakariyaa an-nawawi rahimahullah fi kitaabihi riyaadus saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab asalaasu mi'a wal xamsuun baabu tahriimi shafaa'ati fil huduud walillaahi alhamdu wal minna ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci kitaabul umuur al manhiyyi anhaa ci suñu jotaay bii ñu génn. jeexaloon nañ chapitre trois cent quarante-neuf doon wax baabu taxliidi tahrimi ibaaqil abdi min sayyidihi walillahi alhamdu wal minna ñaari xadiis yom fi ñëw woon bu mujj bi ba mu indi woon mooy mille sept cent soixante-neuf mu ne woon wa anhu muy sayyidina Jarir ibn Abdillah al-Bajali rahimahullah wa radiya anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala idaa abaqa al-abdu lam tuqbal lahu salaah walillahi alhamdu wal minna tey ba léegi ñuy war a continuer fi ñu yemoon ba léegi ci téere bii nga xam ne mooy wax ci biir yi nga xam ne dañ koo aaye dañ koo xaraamal mu ne baabu buntu taxrimi xaraamaluk ash-shafaa'ati mooy di naan da ngay tinuwaati da ngay def intervenir en faveur de kenn intercé def ngir fil xuduudi ci li nga xamante ne mooy euh, yi nga xam ne mooy pen yi borom bi teg daan yi yone borom bi tabaraka wa taala teg ne ku def lii na ngeen ko def lii nangeen ma ko tegal lii daan bii ku njaaloo euh, par exemple na ngeen ma ko dóoral bu dee ne sange wul bu dee ne sange woon na na ngeen ma ko xaañal ay xeer ah euh, fajlidu al zaniyatu wa zani bu dee koo xam ne masula am ki nga xamante ne euh, masula am boroom kër ñu dóor la téeméeri yar bu dee ko masa sangaw ñu xaar koy xeer ba mu faatoog yooyu yooyu noonu eh, nga xamante ne borom bi da koo teg ak ku sàcc as-sariqa as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma waaw ki sàcc ku góor ke ku jigéen ki dog seen bopp yi loolu <laughs> ba seen bopp seen loxo yi <laughs> waaw loolu noonu nga bàyyi borom bi nga xam ne yoo xam da ko leeral ci alquran waaw mu leer nañ ku def lii lañ lay def yow nga bàyyi ba nit koo xam ne def na lool affaire bi ñu yëkkati euh, jëf gi indi ko ci devant le hakim le juge yow nag ba juge bi yor dossier bi nga xam ne doxal li sharia wax moo ci des yow nga ne nag ah kooku nag da di kilifa nag waaw wala daa bokk yax bu rëy ay way ndaw mu ñaaw kooku nga xam ne doo ba euh, maamam mooy diplomate sàngam wala maamam mooy sëriñ ba nga xamante ne bu sàngam bi nga xam ne moom lañu xam mooy nitu yàlla sàngam ay way lool dina ñaaw wala ay way way surtout surtout euh, diw mi nga xamante ni nii seenu askan seen cosaan wu màgg woowee nangam ak nangam garam piir waaw ñooñu buñ leen ko tegee moom day yàq deru li nga xamante ni nii mooy aw taas ab taar lay doon ci askan wax waaw tas yow askan léegi nag ñu jóg nag waaw ngir dem euh, def intervention ca ka war a juger na ko nag bon xam naa euh, boo mënee rek euh, bii moom nga bàyyi ko ci suuf rek waaw nga bàyyi mu daano moo xam monsieur le procureur moom mooy jël téléphone am woo le juge <laughs> bu dee ci suñu juridiction yi hatta foofu amul ne non doxaluñ l'islam ah kat doxaluñ sariya lu ma neex def même boo doxalul l'islam dafa principe yoo xam ne ñépp ko bokk waaw mooy principe de justice ak koo xam ne def na loo xam ne jaaduwul waaw doxalu ngeen li sariya ne teg leen ko ko waaye xatta loolu ñëw fa naan da ngay wax waa ji ngir mu bañ a teg kenn ba ci loo xam ne am nañu mu tooñ ak yu mel noonu lekk seenu alal ah, nga dox ci loolu ngir la nga xam ne moom lañ ko waroon a teg nga ne bu ko kenn teg loolu xaram gu mu xaram waaw il faut pas que ne ñun doxaluñu bon ñun moom bon lii ça nous concerne parce que ñun doxaluñu charia ah c'est pas grave xudud xudud yi loolu mooy charia kon nag man dara fi ah <laughs> waaw <laughs> da am sa benn mbokk bu lekk alalu nit ñi luubal ñu bari mu ne jaay na leen ay terrain ndekete yoo lim leen jox du tus te leen a nax waaw lim leen jox du dara du dara ba pare après bi nga xamante ne ci la procès ñëw ñu war koo nag ba jàpp ko war koo teg lañ ko war a teg ngir mu fay gaa yi yow nga ñëw def intervention wala ñu tëj ko sawaay ne moom de toute façon fayul ñu war koo tëj léegi yow nga ne da ngay def intervention euh, ngir ah bu ko kenn nag laal nag ndax kii moom <laughs> nangam ak nangam loolu yëpp moo xaraam bi nga xam ne moom la xaraam léegi xoolal xàqu ñamu yor léegi ñoom ñu def nan ñoom waaw ñu def nan wal iyaazu rawatina nag yi nga xam ne penu sharia la yoo xam ne borom bi moo ne tegal leen ma lii ko def lii yow nga jóg parce que yaa kilifa diw parce que ah doom yi kii kii soxna si nga xamante ne nii ay way way lii moom na ci ku ku nekk jóg gaa yi commencé waaw waaw di woote waaw di woote waaw waaw kii bi moom waaw dégg nga mbir mi waaw loolu nag foog ngeen def ci dara de waaw ndax loolu dina ñaaw de waaw waaw léegi monsieur le procureur wala monsieur xawma kan waaw wala le le ministre wala un député essaie de d'amadouer de de de kii de daf daal ba juge yi ba nga appliquer peine yi nga xam ne moom la sariya ne jox alxaakim nangeen ko teg loolu gravité bi nga xam ne moom moo nekk ci loolee waaw gravité bi nga xam ne moo nekk ci loolee léegi kon fii al imam loolu tudde buntu bi muy chapitre trois cent cinquante baabu tahrimi xaram gu mu xaram mooy du du loo xam gaa yi nag buñ ñëwee dañ ñu ko naan naan njekk la waaw waaw bëgg rek waaw nga dox jaan day nga dox njekk rek ngir lii moom ah lii moom dina doy waar waaw dina doy waar de suñu askan yu yow même yow procureur bu dee ne yow wala yow juge bi kooku yéen a bokk ndey ak baay sax amoo ci droit mooy affaire bi xas naa agsi ci justice loolu mënatoo euh, di def ay intervention waaw bu dee nag loo xam ne ñaari nit la séq ñoom ñu waxtaan seen biir loolu li ëpp ci boroom xam-xam yi comme niñ ko gisoon ci xadiis yi muy tudd fii nga xam ne romboon na loolu li comme l'imam An-Nawawi waxoon ne loolu xataa ci xuduudu shar'iyya yi looloo tax ñuy loolu ci boppam laata ñu indi comme nit koo xam ne daa sàcc dalaa sàccal loo xam ne jar nañu dagg ci mat na lu ñuy dagge loxoom kooku bu dee yow la sàcc nga ñëw gis ko jàpp ko nga xam ne preuve yi leer na ñu war ko yóbbu justice ñu war ko yóbbu justice te foofu xam nga ne moom buñ ko fa yóbboo moom juge yi yëpp leer na dañuy dagg loxoom laata nga ko fa yóbbu man nga ko fa bañ a yóbbu négocier moom ne ko léegi damaa bëgg li ma sàcc nga delloo ma ko loolu mën na ngeen ko wax waaw après bu ko defee mu jeex quoi voilà ngeen négocier mais bu xasee agsi ci juge bi loolu moom ñëwati nag di def intervention day xaram voilà allahu taala alam léegi al imam fii nag tey mu ñëw loo xam ne gëj na koo def mooy indi fi aaya waaw gëj nañu fee gis buntu boo xam ne imaam ci yu ndaw yi eh, dafay indi aaya xaw nañ koo gëj a gis waaye tey nag mu delluwaat ci loolee <coughs> boo fàttale ko fële lañ ko gëjoon a gis ca laxwul yam indi waaw chapitre trois cent dix-sept baabul afwi an lahwil yamin wa annahu wa annahu la kafarata fiihi waaw ba muy wax laa yu'akhidhukum allahu bil law aaya yooyu foofu la ko mujje woon def léegi fii nag mu ñëwaan nag dugaat ci lool mu ne qaala allahu taala الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة wala taaxudukum bihimaa ra'fatun fi diinillaahi in kuntum tu'minuuna billaahi wal yawmil aaxir waaw waaw sadaqa allaahul aziim wa ballaga rasuuluhul kariim wa nahnu sallallaahu alayhi wa sallam wa nahnu alaa zaalika mina shaahidiin Allaahu akbar mu ne kon qaala allahu mu ne borom bi nga xam ne moo kawete yéegudde nee na azaniyatu muy njaalookat bu góor bu jigéen bi wa zani ak njaalookat bu góor bi fajlidu daal di leen caw dal di leen dóor kulla wahidin képp kenn minhuma ci ñoom ñaar miyate jalda téeméeri yar wala ta'xuzukum ta bu mu leen jàppe nag bi himaara fa ae eh, waaye ñun nag dañoo yërëm si yërëm daan da ngeen amul yërëm loolu tuddul yërëm ne ah ah non non non <laughs> non yow li yàlla wax appliqué appliqué ko nga naan damaa yërëm gaa yi koy teg moo yërmande googu nag moo tax yow yaa pu yàlla yaa pu yàlla yërmande ci jaarale yi wala la lees lay laaj la wax <laughs> loolu. loolu c'est pas ay dawal yërmande ah loolu c'est du caaxaan fawqahu caaxaan waaw loolu kese la loolu kese la <laughs> waaw azaniyatu kon wala ta'khudhukum bihima rafa mooy nekk naan dañ leen a yërëm ah non non loolu bum leen jàpp ba du ngeen appliquer li ma wax fii diinillahi laa wax ci soobu nii ak lii leen yàlla teg ne doxal leen loolu in kuntum nekk ngeen yéen tu'minuuna di gëm billaahi ci yàlla moom mais wal yawmil aaxiri ak bésub taxawaay ba mooy lan boo gëmee yàlla xam ne mu ngi lay gis te amul dara loo nekke loo xamante ne nii lu ko moy la lu lu ko nëbbu la bi yaboo kon eh, nga xam ne na nga xam ne na xam ne yow na nga def attention quoi waaw yàlla yëg na waaye na la yëg ne wal yawmil aaxir kenn bés pénc dina ñëw lii nga fi doon liggéey dina la ko réglé loo waaw dina la teg daal di lay régler loo nga daal di euh, euh, régler euh, nga daal di seede wa ah, daal di seede kon loolu la ne la léegi rendre compte ci li nga defoon waaw ba nga nekkee juge wala autorité politique boo xamante ni yow yaa doon dox ba bañ waree teg ten yi yow yaa doon dox ngir bu mu am loolu borom bi dina la ko laaj wal yow yawmil aaxir boo xamal ne borom bi bés boobu dina la ko laaj waaw la nga doxoon coup téléphone ya SMS ya waaw fax ya ca ngay fax waaw yooyu yëpp nga doon yónnee ak ña nga doon yónni ñuy dem di la waxal wala yow ak ña nga doon jóg di taal oto di dem waaw yooyu yëpp WhatsApp ya nga doon yónnee ka waroon a juger ngir yooyu yëpp bu mu ci doxal yëf yi loolu borom bi bés pénc borom bi dina la taxawloo ne la léegi loolu laa bëgg nga rendre ci compte kan moo la jox ndigal ci ba sama li wax am ne moom laa teg ne nañ ko doxe nga ne nañ ko doxal nga ne bu am loolu di ci rendre compte wal iyaazu billah yooyu yëpp di nga ko layoog sa borom waaw loolu nag <laughs> te ku rëy la pour képp koo xam ne lool mooy sa dox voilà ñu naan euh, kiy njekk non njekk haala bu leen jël kàddu yu rafet di ko tudde day dox njekk waaw doxal njekk dox ci waaw waaw <laughs> non non du njekk loolu du njekk laata muy àgg ci juge bi waaw kay loolu man naa waxtaan ak ki mu concerne mbir mi ngir ah diw de dégg naa daa def nangam ak nangam leen na dalaa def nangam ah dégg naa ne nag yaa ngi waajal yóbbu dossier bi suba ñu bëggoon rek waxtaan ak yow ngir nag boo ko mënoon a kii mais ñu waxtaan daal ba trouver entente loolu mën naa ne loolu li ëpp ci war xam-xam yi dañ ne waaw loolu moom man na ne mais sinon <laughs> doxalal atte yi comme li mu wax fii bu leen ci ra fanaan lu leen sànn benn la ci ndeyam mu rey nit te loolu a ah, ah, ah, euh, attention bu dee nit la koo xam nag mbonam dafa fés kooku kenn amul droit avant ak après di intervention ci moom ngir demander ngir ñu baal ko non parce que kooku boo ko bàyyee tey mooy yow da ngay reporter ay mbonteem ci ñeneen te bu boobaa yow yow tey responsable yow waaw ñu bari li tax seenu mbon kii mooy ña leen waroon a arrêté à lañ leen arrêté wu. moo tax léeg-léeg nit c'est pas que bon non grawul man la ko def mais grawul c'est pas grave man bàyyi naa waaw te yàlla tax noo dañ naan la non waa condition ko waajooju bu dee ne multirécidiviste la alors que boo ko porté plainte wala ñu ñu arrêté ko léegi mettre nit ñi à l'abri de ses ak ay ses crimes bu ko defee yow loolu dina tax bu ñu ko làqee jant bi ñeneen ñi nga xam ne éventuellement manoon nañ leen ko def ñoon lépp du leen ko def yow amoo droit naan du ma ko perte plainte waaw waaw la ma ndaw sa waxoon ne dafa feebar jóge hôpital waaw opération ci cœur bi la waxoon xaw ma fan la amoon nee na mu jël yoo xam ne ay taxi yoo xam ne sont homologués pour loolu la wootelu gars yi sax ñoo ko jëlal hôpital bi waa ñëw nee na mais waa ji il conduisait comme comme il voulait waaye di daw ga nee na bu ñuy kii laa ko ne monsieur te moom xam na ko parce fii hôpital la te ñoom loolu dafa bokk ci li nga xam ne mooy seen re li ñu am accord ak CPAM de la France waaw caisse primaire des allocations des des euh, assurances maladie que mooy boo jëlee malade yow boo jëlul malade kenn sax yow ci sa bopp yow kese ci sa oto da war a daw normal loolu mooy yoon waroo di griller feu di daw fuñ ne zone cinquante wala trente ngay daw a soixante-dix kilomètres di mettre non seulement yow sa vie en péril mais vie wu ñeneen ñi yow tuddum amoo ci droit wu rawati na nag nga yépp ay malade ak ñoo xamante ne soit hôpital la ñu jëm wala fa lañ jóge mu ne keroog day dawlu ma ko naan monsieur explique ko sama cas ko damay door am opération waaw affaire bi boo mënee def ndànk mu naan moom non xaw wax ko wax yu ñàkk yu ñekk teggin bu pare di daw du ko neex mu naan ma keroog <laughs> dama yaakaaroon ne après damay faatu ci yoon bi waaw léegi mu ne ma moom mu mu dem <coughs> ba ba ba ba fam àgg nee na bi mu àggee dañ ko jël siwaat <coughs> ambulance moo ko jël siwaat ngir yóbbuwaat ko ci hôpital bi tellement da doon saigner après après ma ne ko mais j'espère bon du du du wolof quoi ma ne ko j'espère que vous avez porté plainte ma non non non je savais même il pouvait même euh, kii euh, retrouver kii bi parce que ñoom ñoo ma ko commandeel ma ne ko mais madame c'est ce qu'il fallait faire ma ne ko mais euh, ah moi non ma c'est comme c'est moi c'est pas euh, en tout cas l'essentiel mooy comment ramener à l'hôpital ay nangam ma ne ko madame nag affaire bi du deme noonu benn maghrébine la quoi mag la nekk na mag noonu mais ma nekkoon nag affaire bi yow waroo woon a def noonu quoi mooy ku dëkk Maghreb quoi mooy ay Maroc Tunisie yooyu <coughs> ma ne ko nag waroo woon a def loolu. ma ne ko yow imagine affaire bi lenn la mooy yow xam nga yow nee nga garaawul mais yow kooku dimbaliwoo ko te dimbaliwoo méfe yi mu war a def ñeneen yow yow aaroo ko ci loolu aaroo ñeneen ñi nar a def loolu alors que boo porté woon plainte gars yi dañ koy retrouver de toute façon c'est am nañ kan la am nañ toutes les traces dañuy xam ne diw la ne ko lii ba pare preuve yi dafa leer parce que ñi ko opéré woon ñoo woo hôpital bi ñoo ko woo mu ñëw secrétaire yi ngir ñëw jël ci malade bi bi mu ko yóbboo gis nañ ne ba mu àggee dañoo obligé waat ab ambulance indiwaat ko loolu dafa leer ma ne ko nag waroo woon a bàyyi affaire boobu dem parce que man na ko def ñeneen te bu boobaa mooy ñam koy def ah mooy bu yow boo arrêté woon. à votre niveau madame bon dem yooyu mu def loolu doonu loon ak ñooñu doonu loon loolu borom bi manoon na leen a fegal jaare ko ci si jëf jooju moo man man comme que retrouvé naa samay mbir rek garaawul déedéet da li muy def nga ne kii xam nga ko tay ak koo xam ne dafa juum léeg-léeg neex naa waaw parce que daw si koom boobu mooy mool kooku moom day mel nii wax waaw amul tay il est en mauvaise humeur non parce que suba mën na garaat lool ba pare nit mën na cee faatu ba pare mu jox ay lay yeneeni lay léegi waa ji ñàkk viwam ci noonu quoi ma ne ko nag loolu waroo koo na def loolu mooy problème mooy koo xam ne ay mbonteem dafa leer ta fees kooku que sa avant ñu koy yóbbu justice ak après après moom daa xaram mais même avant amoo droit même bu dee sa sa sa mbokk la même bu dee sa mag la sa rakk la am nga loo ci mën a def ba mbir yi bu kii amoo droit di ko def parce que xam nga ne bu ngeen ko nëpp nëppalee tey suba de toute façon xam ngeen ko presque benn weer du romb lu dul mu def yu bonam yi muy def léegi yéen ngeen war a jógati ah bokk la ñun ñëpp ah lépp lu ko dal ci ñun la dal waaw xam nga ne ñoo bokk même deret sa lépp lu lu taas ci deretam lu taas ci deram suñu der nangam woolu yu waxi caaxaan la non loolu waxuma ay haram ak koo man ni doon bu gaa yi ñëwee ah yow nag <laughs> diw de <coughs> waaw lii de la defati waaw am naa nag na nga ko yàggee def rek ah am nañ kersa lool nag di ñëwaat ci yow waaw waaye rek am nga rek waaw sutura rek ndax bés bu siiwee ah loolu dina nekk gàcc ci ñun ñépp nga ne leen ah yaakaar naa nag cette fois-ci li gën te loolu moo gën ci moom moom moom mooy nañu bàyyi mbir mi dal ko liñ ko war a teg nañ ko ko teg parce que dina ko yar bu baax waaw bari na xam ne li tax en fait euh, yi ñoom ñoo ils ont ñoom ñoo yar seenu monstre waaw dañuy gis koo xam ne dafa vraiment c'est un monstre en puissance bon di def lu ko kii ñoom ñu man koo arrêté léeg-léeg nga gis femme boo xam ne noonu la boroom këram noonu la mel bon waaw di ko maltraité di ko daanaka bu moywul bés dina ñëw mu rey ko waaw wala ak njabootam di dóor ba ñenn ñi di damm ñii di def nangam ñii di kii lu nekk kenn bu ñëwee kër gi nekk safara ba ni muy génn nit ñi door a ne uff que lool dañ naan la léegi parce que sa jëkkër la toogal rek léegi yow mooy toogal boobu mën naa rey sa doom mën na la rey yow te noonu mu mel day jàpp ne gépp kenn ku mu dajeel ci mbedd mi euh, nooy googu ngeen nooy ci kanamam yéen kooku nooyal ci kanam mu nar suti ci kawam dal ci kawam daal di koy faagaagal sangu si di ko parce que moom daa moom moom nit la koo xam ne moom jax baax la walla iyaazu billaah ab despote la boo xam ne lépp daa war a nooy ci kanamam comme yéen ngeen nooyee koo boo mënee def lu tax ñu arrêté bonam teeg googu bala muy law def ko te bul dégg façon ñi la naan la non loolu ñaaw na ay nangam xanaa ay way a ah, ñaaw na moo ko nangam ak nangam dara la nga am borom bi da koo jaarale ci moom kese ça ne veut pas moo la defal lii que loolu mooy gàllankoor bi la war a tënk ba mbonte yi mu nekkee yoon war a dal ci kawam ngir mu nekk nakawam moom mu arrêté ko mais nekk lu dissuasif pour ñeneen ñi nga ne da ngay bàyyi noonu bu ëllëgee képp ku mu rey yow te responsable yow ndaw soosu waaw képp ku mu rey ci mbonteem googu te nga xamoon ne nii la mel yow t'es responsable waaw bakkaaru yow ku rey tamit diñ ko amaale même bu dee duñ la ne yow yaa basharti yaa femme alqit alqatl la waaw même duñ la ne yow yaa yaa commettre acte bi mais di nga am bàkkaar boobu moo tax dafa am yoo xamante ne du yërmande nit boo ko yërëmee da nga koy dimbali ku ñu mën a wax ci njekk mu def erreur def benn ñaar neen wax ak moom mais nga gis ne kii en tay lay def waaw waaye sax mu kii mbëllay la dafa fii nga ñëw di ko yedd nag ñu ko génnee la nar ko fañ ko yóbbuwoon maison maison d'arrêt ah détention provisoire ngeen ñëw wax ba mu bañ koy génne ut seeni seeni avocat yoo xam ne yii fexe nañ ci bañ war koo génne laata muy dem ci juge yooyu mu ñëw génne naan waaw nga ko ngeen teg ko di ko di ko di ko yedd mu waay waay waay waay waay waay dara deful ah waay dara laa bu subaa bu at lu lool di muy defaat yoon amu ngeen droit bu dee yaay ndayam amoo droit di ko di ko di dem naan naan da nga koy kino non boo bëggee sa doom mu correct ëllëg yow mère yow paa bàyyil tey ñu teg ko mbir mi dina ko yee te dina ko jàngal lu bari ci àddina mais napp nappal gi nga koy def en fait xam nga nooy def yow li ngay def nu mu tudd mooy rek reporter problème yi nga xam ne tey mooy ëllëg ba pare ay méfaits yu gën bon yoo xam ne ku mu ko teg bu boobaa yow ci boppam da ngay responsable kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyati la sa yéen ñëpp ay sàmm ngeen sàmm bu nekk nag lam doon sàmm dees na ko laaj kon nag nañu bàyyi xel ci lii al imam an-Nawawi rahimahullah moo di fi benn xadiis boo xam ne gisoon nañu ko